a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu rabbuna tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walladiina yutawaffawna minkum wa yadharuuna azwaajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashran fa idaa balaghna ajalahunna falaa junaaha 'alaykum fiimaa fa'alna fii anfusihinna bilma'ruufi wallaahu bimaa ta'maluuna xabiir suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaam ñaar téeméer bi ak fanweer ak ñeent mu ne walladiina lii nag mu ngi ñëw di wax ci beneen façon idda muy iddaay ki nga xamante ne nii <coughs> moom dafa soxna soo xamante ne nii boroom këram dafa génn àddina mu ne walladiina gaa yi nga xamante ne jëkkër yi nga xam ne yu tawaffaw na dañuy faatu minkum ci yéen way ngëm yàlla yi wa yadaru nañu bàyyi seen gannaaw azwaaja ay soxna waaye loolu tekkiwul ne bu nekkee ay soxna yu bari kese ci la ñuy def lii borom bi bu a wax noo bu dee benn soxna kese sax loolu la na mooy ñoom nañu négandi ko xaarandi bi anfusihinna téye seen bopp bu ñu nekk di taaru walla di taaral comme si di exposer seen bopp ci ngir ñu war leen a takkaat loolu lay wax nii yatarabbasna nañu téye seen bopp nag bi anfusihinna ak ci seen bopp arba'ata ashhurin li nga xam ne mooy ñeenti weer wa ashara wa ak dix muy quatre mois dix jours wala ñeenti weer ak fukki fan ci loolu le mooy tënju ki nga xamante ne mooy al mutawaffa ki nga xam ne zawjuha ndaw si nga xamante ne nii moom dafa gaañu borom këram dafa gaañu loolu la voilà léegi nag loolu la nag loolu nag terewu ko yenn yi mu koy def voilà <laughs> voilà fa ida balag na bu dee ne nag jote nañ na li nga xamante ne nii mooy seen seen idda bii nii suñu borom wax fala junaha aleykum yéen yeneen góor ñi amul benn problème fii ma na fi anfusihin na bil ma'ruf mooy bu leen leen ngàññati naan mooy bu dee idda bi jeex na bu ko neexee muy taaruwaat di def loolu ta tamit di xaar keneen tamit moom sax man naa def ay jéego bu dee gis na koo xam ne foog na ne moom kooku moo baax ci moom man naa dox ay jéego ngir kooku li daal di koy denc mu ne bu boobaa nag bu ko kenn nag di duggati naan ko yow xanaa sa jëkkër gaañuwul keroog rek dañ naan la yow bu fi nekk bi jéema moral femme di fen yàllaa gi na xam ta moo wàcce lii moom daal idda bi def na ko 4 mois 10 jours def na ko léegi c'est fini waa voilà te lool tekkiwul nag ne voilà <laughs> comme niñ ko waxee léegi que léegi moom na toog rek ñu koy yoral lépp daf moom fokk mu liggéey ak yu mel noonu loolu moom kenn waxul léegi na des këram kese même bu dee am na ci lenn ci salaf yi ñoo xam ne jëlee nañ ci ñoom lu doon xam ne loolu lañ doon wax lu gën a dëgër moom day toog noonu kese mooy ne terewul li bañ mooy di génn génn yu bari yooyu ak nekk di wane sa taar fu nekk nga dem fa fu nekk nga daal di fay romb di wane ay taar yooyu la ñuy tere ak li nga xamante ne mooy téye leen seen bopp ngeen nekk ñoo xamante ne nii mooy lu ëpp da ngeen di nekk ci seen kër yi budul loo xam xamante ne te lool sax jigéen gu normal kese lool la moom gisoon nañ ko bi nga xam ne moom la doon wax naan wala tabarruñ naa tabar wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula bu ñuy génn di wane seen taar comme ni ko waa jaahiliya yi doon defee kon nag mu ngi noonu le mu ne nag kon nag bu ñu matalee mbir mi nag bu fi kenn nekk nag amul benn benn problème ci yéen ngeen li ñu defati ñoom soxna yoo yële ci seen bopp ci taar ngir ngir boo loo xam ne nit ñi dinañ xam ne boo kii bëgg na ko ko denc wala yu mel noonu bil ma'ruf waaye nag ci ñekk waxuñu muy ñëw di di di di di di def tabarruj comme li ñu waxoon noonu ah, borom bi bima ta'maluna xabiir ci li nga xam ne moom ngeen di jëf de xabiirun ku ko xam mu ne walaa junaaha aleykum te yéen nag amu ngeen benn problème yéen góor ñi fii ma bi mooy bu ndaw si soxna yi newee ci li nga xam ne mooy seen idda seen boroom kër dafa génn mu ne am dañu fa génn àddina yéen am ci yéen ñoo xam ne da ngeen a sopp faan bëgg koo denc soxna après mu ne amu ngeen benn problème fii ma rotum bi ci loo xam ne da ngeen koy gaaral du ngeen ko wax clairement de min xitbatin nisa ci labat gi ngeen xam ne moom ngeen leen bëgg a labat bi nga xamante ne nii nii ci la seen idda gi di jeexe walla mu ne aw aknantum fii anfusikum fii anfusikum wala ngeen nëbbu ko ci seen biir loo xamante ne moom bon yow am nga yéene ne ah bi xam naa moom bu dee moom moom moom bu bu bu bu dee ne ja pare na ci iddaam bi de loolu nga nëbbu ko ah man de bëgg naa ko fas yéene naa ko denc bu dee borom bi sottal na loo lële loolu mën nga koo nëbbu wala ngay def temps may arratum mooy ngay gaaral walla <coughs> <coughs> ci wax yoo xamante ne ni moom man na cee comprendre loolu waaye du nekk ay waxi direct gis nga alquran ni nga xamante ne noo ne sutura ak li nga xamante ne mooy sharia bi ni mu mel mu ne alimallahu mu ne borom bi moom xam na ne annakum dëgg-dëgg yéen góor ñi sa tadkurunahunna di ngeen leen tuddi wax leen li nga xamante ne nii mooy ne da ngeen leena bëgg daal ngir denc leen ginnaaw gi lool xam na ne di ngeen ko tuddi walakin waaye la tuwa'iduhunna sirra looloo tax mu daganal leen ngeen mën a def ay di wax di gaaral voilà loolu la looloo tax kon mu mu permettre loolu le mu ne kiin waaye li ngeen di def mooy laa tuwa'iduhunna bu leen leen dig de sirran ci ci ci pet mooy ci loo xam ne secret naan di ko wax ci secret naan ko war di bëgg naa laa denc dinaa la denc insha lool déedéet mu ne lool bu leen ko def de illaa lu dul an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax joo xam ne mooy ju eh, juñu ju ju ju ju ju ju jaar yoon la mooy boo xamante ne nii bu njekk la te loolu mooy ta'rid gi mu waxoon léegi mooy arratum gële moom lay wax ne lool man ngeen ko wax wax joo xamante ne nii ñoom man nañ ci comprendre loolu xame ci loolu waaye nag du nekk wax ju leer noon voilà loolu lay wax ne loolu moom man ngeen ko wax wala ta'zimul uqdatan nikah mu ne nag bu leen di dogu de ok da tan nikaaxi di di takk la nga xam ne mooy di takk ab sëy ci boo xamante ne nii moom daa nekk ci iddaam gii boroom këram gaañu woon jeexagul yéen ngeen ñëw bëgg a dogu di di takk ko déedéet loolu bu leen ko def xattaa lu dul yab lu mu daal di mu daal di nekk loo xam ne day jote day mate alkitaabu mooy mooy mooy déxalam ba nga xam ne muy quatre mois yële dix jours ya muy weer fukki fan ya ba mu mat moom la ko borom bi tabaaraka wa appal na ngeen xam anna allah ken borom bi tabaaraka wa taala ya'lamu moo xam maa fi li nekk ci seen biir fahdharuhu kon nag na ngeen moytu seen borom de bu ngeen fi defee lu wuteeg lii mu leen wax di na ngeen xam wa'lamu te na ngeen xam anna allah ken borom bi tabaaraka wa taala ghafurun halim mooy ki nga xam ne moo yaatum jéggal halimun mooy ki ñeewante ay jaamam de mu ne laa junaaha amu ngeen benn ba junaaha aleykum amu ngeen yéen góor ñi benn problème in tallaqtumun nisaa bu dee na da ngeen a seen soxna yi maalam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida mooy jigéen yoo xam ne moom ndaw waa ji da koo denc waaye laata muy wéet moom di jot ak moom wala di ko di ko jox can gi sax léegi mooy can nga ñu koy tudd ko di ko jox loolu ñu daal di fase suñu borom ne loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk voilà loolu amu ngeen ci benn problème waaye nag bu ngeen leen fasee nag wa na mooy nag na ngeen leen jox ay bagage mooy <laughs> na ngeen leen defal lu baax mooy defal leen dara daal may leen dara joxaale leen dara même bu dee ne masu ngeen siq dara te tamit tudd ngeen woon can te de ngeen leen woon de kon nag mu ne loolu nag lenn ci boroom xam-xam yi ku mel ni ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu da doon wax ne lii moom farata la moom walla mooy mutaatun nisaa gi mooy li nga koy jox ngir lan ngir moom bu bu boobu comme da nga koo bàyyi nga jox ko ay bagage loolu lañ la naan doom ji keroog ñu ngi la koy wax sayyidna alxasan ibnu ali radiyallahu anhuma bu masoon a fase ni gis nga nag benn fa am da koy jox loo xam da ngay foog ne sax day sëyi day sëyi ndax lii mooy njàngalem yonent bi alayhi salaatu salaam mooy njàngalem alquran waxoon nañ la ñooñee hum alladina rabbahum almustafa wa kafa ñoom la saydina rasulullah sallallahu alayhi ñoom la yarta ku mu yar doy na kon nag loolu loolu moom da doon wax ne loolu farata la voilà waaye ku mel ni par exemple ñoom imaamu Maalik ak ñooñu sopp walla mooy jox gi ngay jox ki nga fase tam takkoo ko mooy mooy ki nga fase boog takkoon nga ko waaye jote woog moom dara te tamit janaloo ko woon te tudd ngeen ko woon mu ne nag bu boobaa bu ngeen leen di jox nag alal muusi ki nga xam ne dafa yaatal mooy boroom bi daf koo yaatalal wërsëgam xadaru mooy lu tolloog fa ko bi nattal lii mbir la voilà mu ngi noonu voilà mu ngi noonu wa alal muqtiri ki nga xam ne nag moom borom bi tabaaraka wa taala daf koo xompal mooy daal di koy eh, eh, eh, xatalal wërsëgam am amam kooku it kooku xadaru moom itam selon rek fa gafakaam toll na mu toll daal noonu daal lay joxe voilà moom noo doon rek lay li yunfiq du saatin te gisoon ko ci suuratu talaq fàttali woon ko fan yii kon nag mu ngi noonu mu ne mataan lii nag mu nekk loo xamante ne lu ngeen leen di bagaasal la lu ngeen leen di jox ñu man cee bànneexoo bil ma'ruf ci njekk nag lay doon xaqan lii nag xaq la alal muhsinin ci ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy rafetal lii moo tax par ne lii du farata parce que bu doon farata alal muhsinin ci ñiy rafetal lay wax te ñiy rafetal moom de façon loolu moo féete kaw bu doon ne alal mu <laughs> alal muslimin wala ñooñu mais bii muhsinin lii mooy ak rafetal dëgg ci la ñoom si ci la la ñu koy def ña ñëw ba koy def voilà loolu moo gën def ko moo gën waaye nag ñëw ne farata la ñoom loolu <laughs> waaye sauf que ñële mën nañ la ne xaqan bi day wane ne lii kon farata la waxu Seydina Ali radiyallahu anhu ak ñi ànd ak moom te alal muhsinin muhsinin fii da koo wax waaye jullit ñëpp la ci jublu voilà ndax ñoom ñépp dañ leen a woo ñu tendre vers l'excellence mu ne wa in tallaqtumun wa in na bu dee ne da ngeen leen a fase ñoom soxna yi qabli an tamassuhunna laata ngeen di wéet ak ñoom wala di di joteek ñoom wala waqad faradtum bii nag bu fekk ne yéen daal di woon ngeen utal leen can lahunna farida mooy nattoon ngeen te waxoon ngeen te defoon ngeen can goo xam ne moom ngeen leen doon jox boo xam ne leer na nga ne leen par exemple cinq millions di laa lay jox ba mbir mi leer ngeen dencoon ko mu ne ngeen fase leen nag ginnaaw bi ngi leen dencee ta jotagoog ñoom te tam waaye nag can gi waxoon ngeen ko te tegoo kii woon ngeen ko mu ne fa nisfu bu boobaa xaaju maa farattum li nga xam ne moom ngeen waxoon ca can ga moom nga koy jox illaa lu dul am an na lu dul soxna sax wala soxna ya nga xam ne ñoo nekk ci kaa bii ne ñun jéggale nañ bon grawul quoi ñun bon na téye lépp garaawul aw yaafu wala boog mu jéggale alladi bi yadihi uqdatun nikah ki nga xam ne ci loxoom la nekk pasum pas pasu sëy gi mu kii li gën a dëgër mooy ki nga xam ne kii jëkkër ji lay wax mooy moom bu ko neexee mu non seulement suñu borom dane ko xaaj bi mu ne non man baax na xaaral ma jox ko lépp quoi voilà loolu lay wax nii mu ne aw tanfuwa wala ba mu daal di jéggale aqrabu wa an tanfu wala wala ngeen jéggale mooy def lii bu dee ku góor ki ne bon finalement naa ko jox lépp voilà wala ndaw si ne man bon grawul mooy lu ngeen ci def daal surtout yéen góor gi aqrabu lit taqwa mooy li nga xam ne mooy li gën a jege ak ragal yàlla mu ne walaa tansawul fadla baynakum lu mu ci man di demee fase bu mu tax ngeen fàtte ngëneel gi doxoon seen diggante bi borom bi tabaaraka wa def ak tamit ngënale gi mu ngënale ñenn ñi ci ñeneen ñi bu ko kenn fàtte voilà xamalal ku nekk li nga xam ne moom la ko borom bi daal di baaxe te moom la ko jagleel inna allah dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa ma bima ta'maluna ci li ngeen di jëf basirun ko gis la wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin